bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa su defem seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalihin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall tey di suñ ñaareelu jotaay ñu war a dellusiwaat ci bindu démb bi te mooy nuyoo ak digle nuyoo ñu ñëwoon ba agsi ci juróom-ñaar yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam na ko saaba ya te al-Barra ibnu Azib radiyallahu anhuma duñu ko nettali nu ñëw tey kon ci sunu ñaarlu lu bind ci wàllu nuyoo abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tadxulul jannata wala tu'minu xata taxaabu awala adullukum ala shay'in isa fa'altumuhu taxaababtum afshu salaam baynakum rawaahu muslim abu hurayrata nee na radiyallahu anhu yonent ba nee du ngeen dugg aljanna mukk mukk mukk te gëmu leen du ngeen dugg aljanna mukk te gëmu leen kon mot de passe mooy gëm mot de bi kenn mënta dugg ci ordinateur boobu lu dul dangaa am mot de passe mot passe bi nag mooy gëm laa tadxulul jannata xatta tu'minu waaw du ngeen dugg mukk lu dul da ngeen am mot de passe bi loolu internet mi nu koy jàngal du ngeen dugg aljanna mukk lu dul da ngeen a gëm wala tu'minu xatta taxaabu du ngeen gëm lu dul da ngeen a bëggante yaay Maodo du ngeen gëm lu dul da ngeen a bëggante maanaam kon mot de passe gëm mooy bëggante mot de passe aljanna mooy gëm kenn du dugg aljanna te gëmoo waaye kenn du gëm te bëggante waaw moo tax nit léeg-léeg mu xeeb nit ku ne ni dama la bëgg te yàlla tax mu xeeb ko ndekete ak rëy defe naa dégg ngeen ca wasilatul muna bu maam Cheikh Al Hadj Malick bàkku daairatul mustarshidina wal mustarshidaati bu Cheikh Mouhamadou Moustapha <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér euh, sunu sunu maam ji di ci wax ahlul mahabbati ahlullaahi yallaahu ndeysaan ahlul mahabbati ahlullaahi yallaahu kon nag bëggante mooy dugal nit ñaal jànn mu ne nag xanaa bëggu ma wax leen loo xam ne su ngeen ko defee bëggante te su ngeen bëggantee gëm te su ngeen gëmee dugg aljanna ndax bëgg ngeen a bëggante allahu akbar yonent bi ne waaw dama leen di laaj ndax bëgg ngeen bëggante ginnaaw bëggante mooy tax ngeen gëm gëm mooy tax ngeen dugg aljanna xanaa bëgg ngeen bëggante de saabay ne ko noo bëgg bëggante mu ne dee leen nuyoonte dee leen nuyoonte bu ngeen di nuyoonte rek lee ngeen bëggante allahu akbar asalaamu aleykum wa aleykum salaam lee ngeen bëggante ndeysaan waaye romb ni doo ko nuyu day tekki ne da nga koo bañ ndax soo ko seetloo ku meree nit ñaari ngeen meroo du ngeen nuyoonte ñu jële ci abu yusuf abdullahi ibnu salaam radiallahu anhu mu ne dégg na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam mu naan yaa ayuha nnaas afshu salaam wa atimu taam wa silul arxam usallu wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam rawahu tirmisi mu ne bi dafa daan wax ne ee yéen nit ñi fii nag waxul yéen jullit yi daf ne ee yéen nit ñi dee leen nuyoonte tey yàkkale tey jokkook mbokk tey naafile bu nit ñiy nelaw allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ee nit ñi dee leen nuyoonte tey yàkkalante tey jokkook mbokk tey naafile bu nit ñi nelaw gis nga yii mu ne ah mu ne bu ko defee tadduxulul jannata da ngeen dugg aljanna bi salaam ci lu dul benn problème waaw bi salaam ànd ak jàmm maanaam dangeen ngeen dugg aljanna bi salaam mooy du ngeen jaar sawara malaaka du leen rëkk malaaka du leen woŋ ab bolde du leen dal yàlla nañ dugg aljanna bi salaam parce que am na ñoo xam ne dinañ dugg aljanna mais bi xayri salaam ngeen baal ma danaa koy misaal léeg-léeg oto bi nga yët xàbbaan jaw mu lakk ko dóor koy marto waaw door la koo jox waaw da nga koo xoos fenn moo tax yaa ayuha nnaas afshu salaam wa atimu taam wa silul wa sallu wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam sallallahu alayhi wa sallam falu si si xoolal riim bii rek xoole bii riim afsu salaam wa atimu taam wa silul arxaam wa sallu wannaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam waaw ee yéen nit ñi dee leen nuyoonte di yakkalante di jokk mbokk di naafile bu nit ñi nelaw dangeen ngeen dugg aljanna ci jàmm kon nuyoo ngi noonu ci biir encore groupe bu am solo boobu ñu jële ci Tufayl ibnu Ubay ibnu Kaab mu ne daf daan def léeg-léeg mu dem ca Abdullahi ibnu Umar ñu ànd ñoom ñaar xëy dem marché Atufayli ibnu Ubay ibnu Kaab moo ne daf daan dem ci Abdullahi ibnu Omar ñu xëy ànd dem marché mu ne suñu xëyee jëm marché Abdullahi ibnu Omar du romb ala saxaatin saxaat mooy koo xam ne li muy jaay ci marché bi daanaka mën nga ne moo moo gën a ñàkk solo ca marché ba kooku lañu tuddee saxaat waaw nga xam ne moom li muy jaay ci marché bi mooy moo sa gën a ñàkk solo léegi lañ gis ci marché yi ñuy jaay loo xam ne dangay def ni lii kenn du ko jënd Ablaye Mor ca ñooñu la bu leen rombee du leen romb te nuyuwu leen wala saaxibi bayatin walla boro mboromum njaay wala miskinan wala miskin wala ahadin wala kenn ko mën a doon illa sallama alayhi lu dul mu nuyu ko lu dul mu nuyu ko comme romb rek nuyu la maa ngi fàttaliku <laughs> benn bis waaw sunu maam waaw maam sunu maam ji jur sunu yaay ne mën naa ko ngi ab dëkk ci dëkki kaw yi fële ca booru Mbàkke nu xëy di fa dem bi nuy julli tàkkusaan daanaka la ñuy àgg dañ doon dox nag ndax dëkk ba dañ koy doxal dëkk ba dañ koy doxal ñu dox ba àgg eh, waaye bi ñuy àggat daanaka jul nañ tàkkusaan ndax bi ñu la génn biir Mbàkke rek man nga ne di jot na ndax ko mu romb dana taxaw nuyu la wax la fa jëm wax la fi mu jóge wax la ki mu àndal rekk maag moom tal ba ñu la àgg sonn nañ lool ci yoon wa xam naa loolu lay tekki waaw yal na ko yàlla yërëm mu ne fa jiitu Abdallahi ibnu Umar yawman fastab fastabani ila suuxi fastadabani ila suuxi nee na ma jiitu ko mu tapp ma ñu jëm marché ma ne ko maa tasna'u bi suux looy def marché wa anta laa taxifu alal bay'i wala tasalu anis salam ginnaaw yow boo demee marché doo waxaale doo jënd doo jaay yow Abdullah ibn Umar looy wuti marché kon jëndoo jaayoo waxaale wu te toogoo ca marché ba toogoo ci benn garam place ma yow looy wuti marché wa aqul ijlis bina hauna natahaddas toogal ñu waxtaan mu ne ko yaa aba batn fekk tufayli booba dafa bokk ci ñi nga xam ne biiri patron lañ yore <laughs> ngeen baal mu yéen patron yi mu tuddee ko aba batn yow yow baayu biir maanaam borom biir bi xam nga lu muy wuti marché mu ne ko mu ne ko innama naxdu min ajli salaami nusallimu ala man laqinaaw nuyoo doo nga mu yóbbu marché mu ne ko parce que marché daa bëri nuyoo daa bëri nit ma bëgg xëy di nuyoo ba marché ba waññee ko fa di nuyoo ba ci kër gi mu ne ko loolu dong laa fay wut waaye wutuma fa leneen allahu akbar rawahu malik fil muwatta bi isnaadin saxiix imaam malik nettil na ko ca muwatta ci isnaad boo xam ne bi wér la ndax xam ngeen imaam malik ci ruwaatul xadiis ci la bokk ci wàllu googu ñaarlu bunt bi wala bokk ñaarlu tomb bi ci bunt bi muy kayfiyatu salaam nu ñuy nuyoo nan lañuy ñuy nuyoontee dañoo sopp cib jullit bi nga xam ne mooy njëkk nuyu moroom ja mu ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ko defee damirul la indi maanaam pluriel la koy def du ko wax assalaamu aleyka même su fekkee ki muy nuyu kenn la du tee da koy wax assalaamu aleykum waaw moom mi nga xam ne mooy fayu nuyoo nag mu ne wa da ciy boole ak waaw wa wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw atfu la ci indi wa door ne aleykum la baatu nuyoo lu muy tekki mooy ki ngay nuyu danga ne ko yal na ngeen am jàmm maanaam mu nga ne waa ji yal na ngeen am jàmm yow yak say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm ak say dëkkandoo ak sam commerce sam njënd ak sam njaay sa lépp yàlla na ngeen bokk am jàmm loolu mooy nuyoo allahu akbar mu ne ko wa rahmatullah yàlla na ngeen am yërmande yàlla yow yaa say mbokk ak koo xam ak ku la xamut koo jege sam commerce lépp wa barakaatuhu na nga am barke yàlla yow yaa say mbokk ak koo xam ak ku la xamut seetet waa ji la fay ne la wa aleykum yow li nga ma ñaanal lépp ci jàmm yàlla na nga ko am wa rahmatullahi ak yërmande li ma ci ñaanal yàlla na nga ko am wa barakaatuhu ak i barkeem li nga ma ci ñaanal yàlla na ko am mbokk yi li lu ko dàq nun nu bàyyi ko fa rek jël affaire tubaab beeg affaire américain yeeg affaire chinois sax léegi ñu tàmbali ko léegi booy nuyu naan ko bonjour ak bonsoir ah euh, tabarkalla jam mbaal doon jam kiir doon onoon mbaalee jam yooyu rek la ñuy wax ndekete yii ñaan gi dafa rëy a rëy te yonent bi moo nu ko indil yàlla moo ko ko jox taxiyatan mubarakatan min indillah wala taxiyatan min indillah mubarakatan tayiba ñu jële ci abdullahi ibnu umar ngeen baal ma ñu jële ci imra imran ibnu xusayn radiallahu anhuma mu ne jenn waaye daa ñëw ci yonent ba sallallahu alayhi wa sallam ne ko assalaamu aleykum fa radda alayhi thumma jalasa yonent bi fayko ko toog fa qaala nabiyu sallallahu asrun thumma jaa axar yonent bi ne ko am nga fukki tuyaaba keneen ñëw daal ne assalaamu aleykum wa rahmatullah yonent bi fay ko mu toog yonent bi ne ko ishrun yow am nga vingt points keneen daal di ñëw ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa bi fay ko mu toog mu ne ko salaasuun yow am nga 30 points allahu akbar kon ma nga toogoon en tant que professeur di nuyoo nuyookat yi ki njëkk a nuyoo dafa gàttale daf ne assalaamu aleykum daal di am 10 points keneen ki ne assalaamu aleykum wa rahmatullah yonente bi ne ko am nga 20 points kenn ki ne assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yonente bi am nga 30 points kon gis nga ñun tam bu ñu dee nuyoo ni ñuy nuyoo mooy bi bi ëpp nga xam ne trente ngay am mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu boo waxee assalaamu aleykum wa rahmatullah vingt ngay am boo waxee asalaamu aleykum dong dix ngay am yaakaar naa nag dix vingt ko gën waaye vingt trente ko gën hadis boobu rawahu abu daawud wa tirmizi tirmisi nee na xadisun xasanun ñu jële ci abu hurayrata ba tey aisha radiyallahu ci wàllu buntu bu nuyoo ba tey mu ne qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam haza jibril yaqra'u alayki salaam aisha nee na dafa toog yonente bi ne ko jibril yonente bi ne ko jibril la ngi nii mi ngi lay nuyu jibril la nii mi ngi lay nuyu am lu rëy allahu akbar jibril a nii mi ngi lay nuyu xaalat xultu nee na ma ne ko wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi koy fay nuyoo wa alayhi salaamu wa rahmatullahi wa barakaatu muttafaqun alayhi waaw buntu boobu ci naka la ñuy nuyooxe jëlee nañ ci anas radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam kaana iza takallama bi kalimatin aadaha thalathan hatta tuf'ama anhu yonti bu masaan wax benn baat daf koy baamtu ñetti yoon ba kenn du wax lan lay wax wa sa ata ala qawmin fa sallama alayhim sallama alayhim thalathan su masaana ñëw ci jataay nit ñi toog ñetti yoon dana leen ko nuyu moo tax kenn daaw ko wax dangaa nuyoo wut mu naan ah nuyoo naa pourtant ñu naan ka ñun ka dañ mu ngoog bu ma saan ñëw ci barab day wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu fay ko mu neeti assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu fay ko mu neeti assalaamu aleykum wa rahmatullahi xam nga loolu kenn du wax ni ko naan ko nuyoowoo woo wala dégguñu ko wala daa suufe sallallahu alayhi ñu jële ci al miqdaad anhu ci hadiisam bu gudd ba almiqdaad radiallahu anhu ca addisam bu gudd ba mu ne kunna narfa'u lin nabi nasibahu min al-laban fa yaji'u min al-layli fa yusallimu tasliman la yuqisu na'iman wa la yusmi'u al-yaghzan fa jaa an-nabiyyu fa sallama kama kaana yusallim nee na rawahu muslim dañu daan ratt gëléem yi daa jox yonent ba sallallahu alayhi wa sallam wàllam ca soow ma neena mu daan ñëwal boppam jël si ko bu ñëwee dana nuyoo nuyoo boo xam ne du yee ñi doon nelaw te ñi nga xam ne nelawuñu daañ ko digg nee na yonent bi ñëw bu ñëwee rekk nuyoo nam daan nuyoo seetalu rekk bu ñëwee ni muy nuyoo du yee ñiy nelaw du ko yuuxu ca kaw waaye ñi nga xam ne nelawuñ ñoom daañ ko dégg su koy waaw savoir vivre mooy ñii nelaw du leen yee ñi nelawut daañ dégg sallallahu alayhi wa sallam ci asma bintu yazid radiallahu anha mu ne yonent ba dafa romb ca jàkka ja fekk fa aw jigéen qu'ud jigéen ñaa nga toog fa alwaa bi yadihi bi taslim mu yëkkati loxoom nuyu leen mu yëkkati loxoom maanaam ca kaw jigéen ña séen ko nuyu leen loolu li muy tekki mooy mënees naa boole nuyoo ak yëkkati loxo waaw yëkkati loxo daal ne leen assalaamu aleykum jigéen ña daal di koy fay ndeysaan mu nga kon loolu liñ ciy jàngi mooy ndekete nuyoo mën ngaa séen ni day lay sori nga yëkkati sa loxo noonu ñu koy defee ca aj màkka ga bu nit ñu sore kaaba ga yëkkati seen loxo ndax mënuñu ko raay ñu jële ci abu humama radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na inna awla nnaasi billahi man bada'ahum bisalaam nee na ki gën a yey ci nit ñi ca yàlla ëpp ca cër gën caa sañ mooy ki njëkk a nuyoo bu taseeg moroomam waaw ki njëkk a nuyoo bu kooku mooy gën a yey ci yàlla ëllëg moo koy gën a jege ñu jële ci abu jurayjil hujami hujaymi radiyallahu anhu mu ne ataytu rasulallahi fa qultu alayka assalaamu ya rasulallah fa qaal laa taqul alayka assalaam fa inna alayka assalaam taxiyatul mawta rawahu abu daawud abu jurayjil xujay mi daa ñëw ci bi nee na ne ko alayka salaam ya rasulullah yonent bi ko bul waxati loolu ndax alayka assalaam ñi dee ñoo koy nuyoontee néew yi ñooy nuyoo seen seen seen mbokki néew aleyka salaam mu ne kon bul nuyooti aleyka salaam assalaamu aleykum la ñuy nuyoo ñu ñëw ci teggi ni nuyoo nuñ koy defe nan la ñuy defee nuyoo abu hurairata radiallahu anhu nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na yusallimu raakibu ala al maashi nee na ki war otoom romb gaa yi moo leen di nuyu yu yusallimu raakibu alal mashi ki war otoom wala scooter wala vélo romb ay gaa ñu toog moom mi war mooy nuyu ñu toog walla mooy nuyu ñuy dox ngeen baal ma ñun nag léeg-léeg bu fekkee pataron la ñiy dox ñoo koy nuyu moom fekk na déedéet moom mi nga xam ne moo war mooy nuyu ñiy dox wal maashi alal qaa'id kii dox mooy nuyu ki toog kii dox mooy wax assalaamu aleykum ki toog ne ko wa aleykum salaam ki war ci dara oto fas gëléem nag xar wala vélo mooy nuyu kii dox ne ko asalaamu aleykum kii dox ne ko wa aleykum salaam wal qalilu alal kasiir nombre bi tuuti mooy nuyu nombre bi bari maanaam bu fekkee ñaari groupe dañoo tase ñi mat nañ 40 ñenn ñi mat 20 ñi mat 20 ñooy nuyu ñi mat 40 ñu leen wax assalaamu aleykum ñu nekk 40 leen wa salaam wa rahmatullah muttafaqun na ci beneen riwaaya wa saxiiru alal kabir nuyu mag waaw fi riwaaya al buxaari wa saxiiru alal nuyu mag ma fay ko ñu jële ci abu umama suday ibnu ijlan al bahili radiallahu anhu mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna awla naas billahi man bada'ahum bisalaam mu ne kii gën a yey ci nit ñi ci yàlla ëllëg mooy ki leen di njëkka nuyu abu daawud moo ko nettali bi isnaadin jayidin ñu jële ci abu umama radiyallahu anhu mu ne dañu ne yonent bi arajulaani yaltaqiyaani ayyuhuma yabda'u bisalaam ñaar buñ dajee ku war a njëkk a nuyu mu ne xanaa ko yàlla gën a bëgg awlaahuma billahi taala parce moo tax bu ñaar merontee ki njëkk nuyu morom ji moo ko gën ay yoon yoon bu ñaar merontee ba dajee ki njëkk nuyoo mooy ki gën ñëw ci beneen bunt muy sopp nañu boo jógee ci barab bi ba noppi siwaat fi nga nuyoo waat soo su ngeen dox yàgg sa benn xarit ngeen ànd ba mu yàgg ngeen wër benn kaar mel ni tey kab bi deen kaar Dakar dem dikk mu jaar ko goos nga jaar ko droite ngeen daje ci bopp kaar ba nga nuyuwaat ko ngeen di wër benn rond mu jaar ko gauche nga jaar ko droite ngeen dajewaat nga nuyu ko ci benn immeuble ngeen di wër immeuble bi mu jaar ko gauche nga jaar ko droite ngeen daje nga nuyu ko looloo tax mu ne abu hurayrata dafa nettali lii ka nga xam ne moo doon julli te julli ga baaxut saa bu sëlmalee ñëw ci yonent bi ne ko assalaamu aleykum yonent bi ne irji fa salli fa innaka lam tusalli te waa ji def na ko ñetti yoon te saa bu sëlmalee rek delsi na ci yonent ba daal di koy nuyu loolu li muy tekk teggal ko mooy jàkka ji sax boo ci nekkee boo génnee boo delsiwaatee nuyoo waatal moom lay wax ne ida laqiya ahadukum axaahu fal yusallim alayhi fa in xaalat baynahuma shajara aw jidaar aw xajar thumma laqiyoo fal yusallim alayhi bu fekkee ab montagne daa dox seen diggante ngeen war ko ba dajawaat nuyuwaat ko loolu la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ak seen ñu fi war a yëkkate jotaay bi ci kanam tuuti ñuy weelaat li nga xam ne moo ci teg incha allah yal na yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.